awuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irraxmaani irraxiimi wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin amma bacdu fa yaquulu rabbu tacaala fi suurati alburuuj kom tey ñu ñëw ci suuratu alburuuj inchaa allahu tacaala dinañ ñëw ci lan lay tekki alburuuj saar bii nag saar la boo xam ne suñu boroom mu ngi ko wàcce makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne nag nga xam ne saar bi day nettali istuwaaru ñoo xamante ne nii am mbooloo la ci ay ñoo xam ne dañoo gëmoon borom bi tabaaraka wa taala yéefér ya nga xam ne buur ba jiite woon dëkk ba ak ñoo ñële bañ gisee ne aa ah, nit ñi nag ñu ngi gëm yàlla di ko fi bàyyi ca istuwaaru xale bu siiw boo bële nga xamante ne nii buur bi defoon na lu ne ngir rey ko waaye mujj koo rey mu ne ko lenn kese nga mën a mën a reyee mooy nga takk ma daldi tudd turu ne ci sama turu boroom man mi nga xamante ne moom laa gëm bu boobaa boobu boo jëlee fett bi sànni ko bu boobaa dinga ma fexe dinga ma mën a fàdde léegi nag buur bi def noonu mu ne ko nag boo koy def pour mu dox loolu fokk nga dajale waa dëkk bi yépp ñu fekke ko buur bi ndax defoon na lu man ndax boobu ay xërëm lañ doon jaamu moom mu gëmloo ne mooy yàlla ji fi toogal ñi nga xam ne ñooy mooy mooy mooy yàlla yi moom buur bi léegi nag ah ba mu defee lool nit ñi gis ba xew-xew ba amee mu dajale nit ñépp daal di def noonu te yàgg nay ñoo xam ne mu ngi waajal xale bi di ko fexee lu ne ngir faat ko waaye antuwul nii la ko euh, mën a faate mooy tudd turu xale euh, rab euh, yàllaay xale bi kon nag loolu day wan ne kon xale bii de mooy li mu nekk moo dëgg moo moo moo mooy dëgg léegi nag ba mu defee loolu waa réew mi daanaka ñu bari ne léegi nag ñoom tuub nañu loolu nag merloo ko nag mu daal di gas ay kàmb yu rëy rëy rëy rëy def ci safara daal di koy tàllu ba mu tàkk ay matt tàllu ko ba mu tàkk léegi nag mu jël leen di leen teg ci pingu safara si di leen laaj ko est-ce kan nga gëm yow est-ce que ngaa gëm ki nga xam ne mooy boroomu xale bi boo nee waaw rek ñu jël la sànni la ci biir ba ñu sànni ci mbooloo mu baree baree baree baree bari loolu nag lay nettali fii mu ne wasama bismillahi rrahmani rrahim mu ne ci boro turu boroom bi nga xamante ne moo fees del la yërmande yi arrahimi yërmandeem fees ñépp lu de daal di daj ñépp ci lay tàmbalee mu ne wassamaa'i daatil buruj mu ne mu ngi waat moom boroom di ci asamaan si nga xamante ne nii mooy boroom biddiw yi nga xam ne fa la planète yéeg bu diiw yi di ne wal yawmil maw'ud ak bis bi nga xamante ne moom lañ leen di dig bis boobu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral na ko ci xadiis boo xam ne mu ngi ci sunan al imaamu tirmidi na jële ko ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na al yawmul maw'ud mooy yawmul qiyaam mooy bés bi nga xamante ne mooy bés bi nga xam ne ci la ni mooy bés pénc mu ne kon wal yawmil maw'ud wa shaahidin mooy bés bañ leen di dig mooy bés penj wa shaahidin ak ki nga xam ne mooy seede suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne mooy bésu àjjuma ndax day seede jëf yi nga xam ne moom la ci jaam yi di jëf ci lu baax wa mashhuud ak bés bi nga xam ne nit ñi dañ koy teewe waaye malaaka yi dañ koy teewe fekke ko mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne mooy bésu Arafaat mooy bésu Arafaat ci juróom ñeenteelu fan ci weeru ajji fële nga xamante ne mooy ca Arafaat makkata al mukarrama soriwul makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima mel ni dañ ne waa borom bi moom lu tax muy waat mu ne dëgg-dëgg qutila ashaabul uxduud rëbb nañu ña nga xam ne ñoom ñoo ta ñoo defoon kàmb yoo yële di buur baak ay dagam rëbb nañ leen de annaari safara sa nga xam ne moom lañ defaroon daatil waquud bari takk-takk guy jëf-jëfi nga xam ne nit ne mën na cee jaaroo waaye jaaru taxu leen woon a jóg waaye sànni ci way ngëm yàlla yi woon mu ne idhum lool kañ la xew mu ne mooy keroog ba nga xamante ne nii hum ca lañ leen toogloo way ngëm yàlla ya mu ne wa hum toog fële ku kii rek ñu jël la sànni la ci biir mu ne wahum te ñoom nag nañ xam ne ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud xanaa ñoom xamuñu woon ne la ñu doon def way ngëm yàlla yi di leen fitnaal ci loolu lële di leen taal ah suñu boroom mi nga xam ne nelawul gëmmul de moom mu ko doon seede mu ne nag ñii bul foog ne daa am bàkkaar bu ñu def de defuñu dara lu war ñu war leen a mbugale nii mu ne wa ma naqamu minhum illaa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid mbugalewuñ leen buggal mu tarni ci lakk lu dul ne lenn daal mooy seen crime mooy seen mooy seen feebar mooy daal li ñu def gaa bëgguñu ko koo nangu mooy daal dañoo gëm billaahi ci buur yàlla mi nga xam ne al-azizi moo notti nguuram alxamiidi ta mooy ki sant moom buur yàlla mi nga xam ne lahu ñeel na ko mulku samaawaati wal ard li nga xam ne mooy moomeeluk asamaan ak suuf moom la ñeel wallahu tabuur yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la seede de mooy lañ doon def lépp teew na ko te fekke na ko te gis na ko te gëmmul de innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat mu ne dëgg-dëgg gis nga gaa yi li am ba wóor mooy ñi nga xam ne ñooy dox di xëy ji fitnaal ñi gëm yàlla ñu góor ñi ñu jigéen ñi ba àddinay tukki summa lam yatuubu te ñooñu duñu tuub laata ñuy génn àddina mooy génn ci seen bàkkaar yooyu ñuy def ndax bàkkaar ginu la rëy jaamu yàlla nga leen di fitnaal mu ne ñoo ñële te tuubuñu falahum adaabu jahannama dëgg-dëgg ñeel na leen mbugal mi nga xam ne mooy mbugalu jahannama de walahum te ñeel na leen adaabul xariqi mbugal moo xam ne mooy lakke la inna alladina amanu ginnaaw bi mu waxee ñoo ñële ñi nga xam ne lii mooy seeni jikko seen àddina yépp mooy teg fitna jullit ñu góor ñeek ñu jigéen ñi ah ñooñu de lii wa leen di xaar bu ñu tuubul waaye nag ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla lool lan moo leen di xaar boroom bi mu ne yi nga xamante amanu gëm nañ te dëggal wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu rafet yi lahum ñeel na leen jannaatun ay aljanna yoo xam ne taj tajri dina daw min tahtiha caronam alanhaaru dex ya daalika dëgg-dëgg léol de huwa lii alfawzu mooy ngañaal kabiiru bu rëy de inna batsha rabbika la shadid ginnaaw gi muy wax nag neleen gis ngeen mbugal mi may xaare yéefér yi inna batsha rabbika dëgg-dëgg sa jàppum borom la shadid bu tar la bi may jàpp yéefér yi bu ñu génnul ci li ñu ne ba agsi fi mem innahu dëgg-dëgg booru yàlla de huwa moom yubdi u mooy ki njëkk moo génnee am am yi moo génne mbindeef yi bi ñu fi newul moo leen tàmbali wa yu'idu waaye bu ñu faatoo moo leen di dellu dikkal dindal leen mooy dekkil leen saa bu ko soobee wa ta moom buur yàlla de alxafuuru mooy aji jéggalaa koon gi alwaduudu mooy ki nga xam ne sopp gu mu sopp jaamam yi kenn manu koo takk zul arshi mooy boroom arash almajiidu gu tedd gi fa'aalun aji defaa koon da moom boroom bi li yuriidu li mu so li mu namm dong nag lay def kenn manu koo forcer mu ne a ataaka xadiitul junuud hal ataaka ndax dikkalu la wala hal ataaka dëgg-dëgg sax dikkal na la xadiitul junuudi li nga xam ne mooy nettaleem gàngoor yaa li nga xamante ne ñooy soldat yu bari yi fi masoon a jaar te yéeféer ana kan mu ne ku mel ni firawna wa thamud firawna kenn ngoog wa thamuda ak waa kër yonente yàlla saalihu ñu gin koo waxe ci wolof yi naan saaliwu mooy moom yonente yàlla saalih waa ñoñam bal ñoon ñépp jaar nañ fi ma mbugaloon leen de bali alladina kafaru fii takdib bal li am ba des daal mooy alladina kafaru way way weddi yi fii takdibin ñoom daal du ñu deñ di sax ci seen weddi gi ñu nekkee wallahu te xamuñ ne buur yàlla ko dëgg-dëgg min waraihim muhiit moo leen wër fépp moo leen peeg peeg seeni mbir peeg leen ci lépp biir ak biti bal huwa qur'aanun majiid alquraan ji yi dama wàcce ci yow sayyidina muhammad